bàyyi ne alhamdulillah asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mune guddi tey jii mooy guddi leylatu nisfu Sooban guddi gën a baax ci la bokk gën ñëpp dafa am lu leen tax a jóg. guddi yi gën ñëpp dafa am lu leen tax a gën. tamit lu ñuy fàttali ñoom guddi yu baax yooyu. na sax fóode yu wax ne mooy guddik laylatul xadar bi xam ne ci la alquran wàcc waaye loolu nag moom alquran ci boppam moo ko weddi alquran moom ci boppam moo saxal ne alquran ci weeru ko yutne alquran ci guddig laylatul qadar ci lañ ko wàccee comme nag laylatul qadar ci jagoo weeru koor moo di ki ñu wàcce ci moom alquran waaye guddig nisfu soobaan itam guddi gu gën la soxbaan ci boppam it weer wu gën la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daaw xoor benn weer ba mu jeex lu muy weeru koor waaye dem jee bari ay kooram ci weer yëpp ci weeru baax lu lay doon ñu laaj ko moom yonent bi sallallahu alayhi wa lu tax mu ne weer la woo xam ne dafa nekk diggante ndeyu koor ak weeru koor nit ñi di ci sàggan nag loolu moo tax moom mu di ci jublu ci boroomam sallallahu alayhi wa sallam saa yu nit ñi sàgganee seen boroom ku jublu ci sa boroom dal di baax waxtu wuñ sàgganee boroom bi it soo jubloo ci boroom bi woowa waxtu dal di ci yow barab buñ sàgganee boroom bi itam yow boo ci jubloo borom bi mu dal ci yow loolu mooy waral ñuy gënal sikar ci marché yonent bi wax na ne sallallahu alayhi wa ku dem ba ca marché ba nga wax ne laa la sharika lahu lawal mulku wa lawal hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir danañ la bindal junni ay junni yu hiw faral la it junni ay junni bakkaar yëkkati la ñaari junni ay junni ci daraja sikkar ca marché ba bu xëppee yoon sikkar ci jàkka ja lu waral mooy foofa yépp dañ faa saggane yàlla kon boo fa ci yàlla fañ fa sagganee yàlla itam jox la lu fu nit ñi gën a wëccee xam nga ne te la jublu foofa ngay gën a xool su ñu la dëdd yàlla moom xam ngeen ne doylu na walis ñëpp waaye waxtu yiñ koy sàgganee ak barab yiñ koy sàgganee ku ko fa jublu moom mu dal lay jublu rek guddi laylatul nisfu soobaan ci la ñuy dogalee yi ñu fasoo dee ren ba ci guddi tey jii lañ koy dogal loolu moo tax ñu nent bi bëgg ñu di ko war sallallahu wa sallam guddi laylatul nisfu soobaan jaam bu nekk lim jëf ci xat mi lépp ci yiw ak ñaaw téef ci guddi tey jii lañ ko mu seet ko bi moom mi ngi dem faj na sa ay jëfam rek léwu ko waaye yàlla moom mi ngi rek la rek bu set dana yëkkati jëfi jaam bi yóbbu ko fa yàlla ñaari yoon bis bu hay bu nettit noonu dana yëkkati jëfi jaam bi yóbbu ko fa yàlla ñaari yoon xat mu nekkit dana yëkkati xati jëfi jaam bi yóbbu ko ca borom bi benn yoon bés bu nekk ci waxtu julli suba ak waxtu julli timis malaaka mi xendoxoon ak yow di bind say jëf ci bëccëg bi ci ñuy jullee ci ñoom fa la ñuy delloo yi fanaan ak yëyit foofu la ñuy julli suba loolu bu subaa malaaka yi xendoog yow ñëw ñu fanaanoon ak yow dem looloo tax ñu yoonal ñaari julli yooyu malaaka yi mënuñoo wax kenn koo xam ne dafa bokk ci xeetu yonent bi te jubal lu mooy ñun ba ñuy dem ci moom dañ koo fekk muy julli ba ñuy tàggoog moom it dañ koo ba muy julli nga bàkkal kon ñu say jëf bët bu set danañ ko xenu yóbbu ko ci sa borom ñaari yoon bu xay bu ne alxames ju nekk ak altine ju nekk say jëf danañ ko gaaral fa sa borom gaaral ko fa yeneen suba sallallahu alayhi wa sallam lépp lu ca baax yàlla nangu ko luñ ca bara bale it yonent bi sallallahu alayhi ko lu mooy ñaar ñoo xam ne dañoo ŋaayoo nag ñaari jullit ñoo xam ne dañoo ŋaayoo buñ indee seeni jëf yàlla na delloo leen seeni jëf bañ juboo at mi ñu nekk itam at mu nekk guddi tey jii ku ci nekk sa jëf danañ ko yóbbu ci sa boroom buñ baaxee xel nag ne yàlla noonu lay toppatoo li ñuy jëf kon ñu war bu baax war a bu baax buurab àddina bi boo xamee ne mi ngi di lu ñu su koy wax ak mbooleem say jëf suba bu nekk mu yónnee lay ndawam bu ngoonee it mu yónnee la ay ndawam bés bu xay bu nekk mu yónnee la ay ndawam ñaari yoon xat mu nekk noonu nit mu bëgg xam li ngay def kon loolu sax mën naa ragal loo jaam bi waxuma laa nag boobu toll ni borom bi ci yàlla guddub laylatu nisfu soobaan loolu lay fàttali bi sallallahu alayhi wa nee na guddi la boo xam ne yàlla dana wàcce ci yërmandeem loo xam ne kenn mënu koo lim ku mën da wàññi kawaare gàtt yi ba ni xut gënoon a bari gàtt doo a wàññi mukk liy wàcc ci guddi tey jii ci yërmande yàlla guddi tey jii yàlla dana baxal jullit ñépp lu mooy ñeent nag jullit buy dënge wàjjutam pour nuur ci njaaloo pour nuurit ci sàngara atam muhaaba ñoo ñenent ñoom duñ leen baxal guddi tey jii waaye lu mooy ñeent ñooñu ñëpp danañ leen baxal xoor bi nga ëllëg bi itam luñ bëgg la dana tolloo ku xoor am xat te saabaan daf lay fàttali ne ñoo ngi jëm ci ramalaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana yokk ay jëfam ci saabaan ngir mu pareel ci weeru Ramadan nday Aysata wax na ne daana xam bëti du ko fay lu moy ci weeru baraxlu ndax lu bari woon lu muy soxloo yónnent bi ak lu ko yónnent bi soxloo ci weer wii la daa fay ay boppam weer wii moom képp ko ba ci koor boo tee mi ngi mel ni faane bot ñu yónnee la wiise bi nga xam ne moo lay fayee ko ci ku ci amoon bot na góorgóorlu fay ko <coughs> bési gàtt nga yi nag kucciheena pay sa boy du tere it kat nga fay bor ba noppi xamati ngatt na fay nga konte bor xool nga def ci yëngatu bi daa xoor te loolu mooy ngatt na bu ne jaam yi rawatina ci waxtu wii ñu nekk ñépp dañoo dëgg jox yàlla gannaaw ñu doxut julli gaa ñoo ñoom taxuñ ñuy wax ay bàyyi ma lañu ñoom waaye jullit ñi ci seen bopp ñi ci gën a bari dañoo jox yàlla gannaaw nit quand même quand même ci àddina rek li teew gënal na leen liy ñëw ci kenn xëccewut di xam lu sa diine kenn yitteewut xamal say doom seen diine te ñu xamit bariwuñu waaye li ñuy néew néew waxuñ fas dañoo noppi jaay yi rek ñoo tellaayu di wax di réeral nit ñi di leen xoo jëmee safara te buñ la woo tuddee ko gammoo buñ la ñoom ñëpp safara lañ te safara lañ jëme nit ñi la def kenn mënu koo xam ne lu keneen a di def diine yàlla nanguwut ko da ngay xam kay li yàlla nga topp ko nag loolu moo di topp yàlla yàlla kenn du ko toppee sa bànneex nim koy toppee lam tëral lim tëral it ci alquran la ko wax alquran bàyyiwu lu néew bawutit lu bari bàyyiwu lu tuuti bàyyi bàyyi lu rëy lépp na biral lépp loo xam ni xëy na jaam bi ca la nekk ci àddina ci àllaaxira loolu alquran biral na ko te xanam dëgg na leer nag waaye alquran jooju dañ ko fee wëcc di wax nag ci yeneen loolu nag kon ñu dal dugg ci xatteeb laayee képp ko xattewut li yàlla xattee yéefar nga wala nga di tooñkat wala ngay faasik ñëpp ñooñu ñoom rek ñooy bañ a toppale alxuraan tëral yéefar moom lépp lu alxuraan tëral amu ca benn soxla ndax moom gëmut yàlla gëmut tit ak alaaxira bànneexa bakkanam it moom la topp loolu du ko ci si mukk moo tax yéefar fokk mu dëddu alxuraan tooñ kat yi nga xam ne fasoo ñoo fasoo ñoo ñuy ci dëgg ñoom it lañ nekkee duñ ko gis ci alquran looloo tax ñoom it fokk ñu dëddu alquran faasiqit noonu ñetti kuréel ñooñu nag ñoo sos ay luwaa ak décret ñoo taxit ñu sos ay luwaa ak décret waaye bu fekkee jëm yàlla rek laa njub alxuraan doy na waliif bépp téere alxuraan moom li war waral na lépp alxuraan tere na liñ tere lépp alxuraan wóolu noonu boolem bakkan yeeg roxo yi dafa maye kóllëre mboolem roxo yi su fekkoon ne ñu gëm alquran rek la gisu kon daal kenn du rey kenn ndax yàlla xaayee na rëy nit te ku rëy kenn ni rëy nga bakkan yëpp ndax bi yàlla mayee ak dund jëmm ju nekk mu may la sa wàll ci ak dund tere itam ne loolu mu may nit ci dund bu ko kenn dindi kon boo ko bëggee dindi ci kenn dal nga koy bëgg a dindi ci ñëpp looloo tax rey bakkan gën a màgg ci mbooleem bakkaat yi bu ñëpp jëmee alxuraan kon kenn du rey bakkan ab kenn kon roxo yi xam ngeen ne dal nañuy xam kóllëre yaramu jullit bi tam yàlla may na ko kóllëre kenn waru koo dóor kenn waru koo kos kenn waru koo toroxal xalali julli di gëm yàlla may na ko kóllëre aaye na ko xacc xalali jaabur aaye na it ku daan xalali jaabur jël ko ku sàcc ci xalali nit nañ dagg sam loxo yoon yi itam may na leen kóllëre ku nekk sa ñaaxaw ci yoon di dem kenn du la rey ñuy dogale yoon yi nag yàlla tuddee na leen ne ñoom yàlla la ñuy xareet tëral na ca mën nañ leen a rey tëral na ca it salab mën nañ leen a salab tëral na ca it ñu dëgg seeni loxo seeni tànk tëral na ca it nañu sànk ñooñu faw loolu lépp kat ba nit ñi ñu dogal leen ci yoon yi rek tax yàlla tëral ko jëmm ju nekk yàlla may ne ko wàllam ci dund aw yaramam ñoŋ xalalam it ñoŋ mu sañ xaw ci yoon wu ko neex jëm fépp fu ko neex ku bëgg safaan yooyu yàlla tëral nag yow yàlla ngay xareet comme tey ni nit ki soxla woon lépp alquran tëral na ko kon nañ jàpp ci alquran moomu ñun ñaxamul lu mooy moom gannaaw yëpp wàcc nañ ko nañ ci gën a jàpp ku bëgg daal baala ñun su xëllëgee comme danañ xam kuy nit danañu xamit kuy dof nit ñeenti xaaj rekk la ku xam xam xel xam xamit ne xam na kooku laaj ko rek yow mu jàngal la ku am xam-xam te ne moom borom xam-xam la kooku laaj ko mu jàngal la yow ku am xam-xam ba noppi te ne moom xam na xam-xam kooku nañ ko hee day nelaw ku réer te xamit ni moom réer na kooku nañ ko jàngal rek ku te it xamut ni moom dafa réer dox bu kenn mën da defet mu noonu te loolu kat moo def àddina benn te ñoom rek dana ñoral xob leer ba noppi te moom sax xamul ne jaayil la moom def bu taxaw la ba noppi nag teg ko nit kooku nag mooy kañ laay di wax jël nañu yàlla musal ci ñoom diine lislaam لا إله إلا الله محمد رسول الله taxawal julli juróom xoorit weeru koor génn asaka te ña xam xalal xaj nag te it ci juróom moom day fekke jaam bi ak borom bi jaam bi du doylu ci borom bi mukk looloo tax julli bi baabu bët bu set li ngay jàng ci julli it day baabu toujours lépp am solo waaye ihdina siraatal mustaqim li ci gën solo ci la bokk iyyaka nahmudu wa iyyaka nasta'inu moom it noonu ku dëkk di julli julli juróom yii julli di ñaari rakka yii di ñetti rakka ñii di ñeenti rakka ba muy fukki rakka ak juróom-ñaar ci bëccëg bu nekk bu ci nekk da nga wax ihdina siraatal mustaqim bu ci nekk da nga wax ne yow yàlla yow laay jaamu te yow rekk laay fàtt sa ndimbal loolu lépp lañ ca jublu mooy nga tekku ci borom bi rek boo ci sa borom sa mbir xëyam na yow ku tekkee ci sa borom sa mbir yàpp na àddina ak àllaaxira te ci leeri saayir yii nuy ci jokkoo rek la leer bi ngay gis mën a dëkk leer gi nga xam ne moonu leeral fii am na buum ñu ko jokkale ak leer bu mag moo ko tax mën a leer fii bu doon dëgg sa leer bu mag rek fii la dem léegi jaam bi yàgg sa boroom noonu ngeen mel yaa ngi tëkku ci sa boroom fii yaa ngi tëkku ci sa boroom sa gëm yàlla di leer say jëfit di leer boo dogee ci sa boroom yëpp di lëndëm jaam bi góor góorlu tëkku ci sa boroom julli ni jaamu yàlla gi xam ne moom la yonent yi doon jaamoo yàlla moom la malaaka yi jaamoo yàlla saalihiina yëpp moom la ñuy jaamoo yàlla da nga ci góorgóorlu lépp loo mën takkaleer sa borom daf lay nidaleeg sa borom it nidale la ak sa malaakay borom di la nidale it ak yónneen ci borom bi ak saalihiina yi ndax ñoom ñëpp jaaroon nañu fi asaka itam yàlla yoonal na ko waralu ko sax lislaam yi rek. nisaab bi nga ku ko asaka war na ca xam ko taxu nga riis te ku am nisaab asaka war na ca xaaj biñ cii di taxut koo am solo lu tuuti la ba demañ rek ci nu yëg yow ne borom bi la jóg teewal di nga téye xam na ci wàll moom tëral nangul loolu mu tëral nag rek dal di sa borom ci àq teewal bi la jox ci ñàkk itam dana yëg moom it ci am am na lu ko borom bi tëj ngir mëm ku doon xañaalee borom xalal bi lim ko doon ba xàq na daadu ci kawam taxam moom loolu dafay dal di dem ci xolom jàmm na day yi seen diggante tax na ba affaire yi ñuy génne saraw yi ñuy génne ginnaaw topp ndigalal borom bi fekkee na diggante ñu ñett ak ñu am def jàmm seen diggante ci àddina bañ bañ a xeex gatt gatt bi daal mooy lépp luy maslaa alxuraan digal la lépp baw ci dara lépp luy lor biral na ko kon nag boobu téere bu ko ñëpp wàccee ñun nañ ci jàpp ku ci mën a xool dëgg suba bi di gàttuma di ca fay bor luñ sumeel la yal na yàlla xiir ñun ñëpp ci liñ bëgg ak liñ gërëm yaa yàlla ñaanaat leen ñun ñëpp ci lim bëgg ak lam gërëm yaa rabbi yàlla ñu yàlla def ñu jullit dëgg dëgg jullit yàlla ñu yàlla defit ñuy mbooloo xam jullit yàlla ñu yàlla watt ci gëm yàlla yaa rabbi yàlla yàlla watt ko ñuy doom ak seeni doom yaa asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi leen di wax nag. waaw maa ngi leen di ndokkeel ci kër gi weeru. di leen ndokkeelu ci kër kër weeru koor yi. ñu la gën a dëgg ci weer yi. وابتلوه منكم شرعتنا من هذا يبقوا بيكونا ونحن شريعتنا يبتدي ويبتدي ربها محمد صلى الله عليه وسلم يرجر شرفيا كوار كوار شرفيا بديت الدنيا جنرال الحمد لله خدا بديت الدنيا هالجنة يوم كان جنرال فكر من يجد يجد غدا مات mi ngi mel ni ku jëkk ba doon mag. yàlla may ko mën dara. te yaari wàccu tam di dund wala kenn ci ñoom. te yaari wàccu tam di dund wala kenn ci ñoom. te demul aljanna kooku it kenn gënu koo xàggat. te demul aljanna kooku it kenn gënu koo xàggat. yàlla wax na ñu ne. farataal naa ci yéen xoor weeru koor. farataal naa ci yéen. xoor weeru koor. li nga xam ne moom laa ko farataalee xoom te ñëwee jëppoon. kon ku xoor. kon ku xoor. yéen nga ci mbooloo mu mag mu nga xam ne. yéen nga ci mbooloo mu mag mu nga xam ne. ñoo di malaaka yi. ñoo di malaaka yi. ak yonent yi. ak yonent yi. te ci yonent yàlla Muhammad وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أولين أولين التابعين التابعين ذهبنا كثيرا فذهبنا فذهبنا فذهبنا pour di gërëm yàlla. li koor di jëriñ ak li julli jëriñ benn la. li koor di jëriñ ak li julli it di jëriñ benn la. ak li asakay jëriñ ak li hajit di jëriñ. ak li tudd yàlla di jëriñ. yëpp li ñuy jëriñ. yooyu yëpp li ñuy jëriñ. boo di jaam bi bëgg nañ nga xam jiw gi la fekkee borom bi ci yàlla. ndax sama la fekkee yàlla moom nekk na ci dara. ko xam ne jiw gi la fekkee yàlla yéen ñu ko ci dara. sooy dund ak yiw nga boo dee wax noppi. sooy dund ak yiw nga boo dee wax noppi. yaa ngi dund ci safara nga yaa ngi dund ci safara nga nekk ko soo dee wax noppi. kon nag ci kon nag ku gëm yàlla julli ndax yàlla di ko gën di julli ndax yàlla la ko sant woor ndax yàlla la ko sant di woor it ndax yàlla la ko sant di dimbale sa alal yi sa kem kattan ndax yàlla la ko sant di dimbale sa alal ci sa kem kattan ndax yàlla la ko sant te maa ngi nuyu yàlla ba léegi nekk di la ko yàlla sant yàlla ba la ca nattoo yëpp ñu ne ko yàlla kat ku def loolu nag yow xam nga buum bu la fekkee yàlla bu mag bi te ku fekk ci yàlla yow tamit yéen na waaye ku dog ci yàlla it yow tamit yàq na dañ ko xamee ci buum yéene gis ci àdduna bii xam ngeen ne lam bii ji léegi da jokkoo ci ci usine bu mag ba leer bi jógee lamp yëpp dal di fay robinet yi itam bu fekkoon ne dañ léegi jokkoo di ci ndox mi. ba teewul yii. jokkoo sa ndox ma nekk. teg ko booba. xam nga ne comme boo ko defee jëm ndox mi ji. ñoom la ñoom ci baat yi. yëf yi nag li mu nekk saa yi. nañ góorgóorlu. ci di def li yàlla digle. lim tere ñu bàyyi ko. lim digle képp ku jubluwoo ci lim la ko digal. te jubluwoo ci lim la ko digal. tey dina ci jaamu yàlla dina ko teg yàlla. tey kat dina ci jaamu yàlla bu tax mu teg ci yàlla ak yàlla it. dina yéen ci nekk fekk di weeru ngoo. ku déggee suba. ku déggee suba. te fekk yow wóoroo. mar bi ñu la dee. mar bi nga dee. mooy topp ndigal yàlla. te yow yeneen bi ci jublu lu mooy topp ndigalal yàlla. xam ngeen ne nit dangay feebar ñu xaaye ko lépp xaaye ko xitmaan. man ko bàyyi moom nit topp ci yëpp. xam ngeen ne kooku loolu du ci xam takkoog yàlla. yëngatu yéen yëngatu ci julli. fekkoon yéen a ngi football nga xam ne dañuy football ak tëgg lamb. ñu ngi yëngatu yëngatu yu ko raw bi ñu doon lool. ñu ngay yëngatu yëngatu mu raw bi ñu yëngu ci julli te duñ ci am mukk te koom yàlla. kon nag bàyyi ne ñun ñuy yee. jëf yëpp loo ciy def. bëri na loo ciy na teg muy loo xam ne yàllaa ko digle. na teg itam nga xam ne fekk ndigal yàlla sax nga di def. na teg itam nga xam ne yow bi koy defat topp ndigal yàlla moo tax nga di ko def. lu bon ku ko bàyyi. lu bon ku ko bàyyi. te bañ ci la xas rek sax. te bañ ñu xas la sa moo tax nga bàyyi ko. te nit doo jaan yàlla. te it yow doo ci xam yàlla. dañ koy bàyyi di ci yàlla gërëm la ci ñu ko gërëm. danga koy bay nit yàlla tere na la ko mooy sa borom. kon nañu def lépp lu ñu def ngir yàlla nañu bàyyi lu ñu defee lu ñu def ngir yàlla lu ñuy bari na yàlla rek te tax. kuy xool lii rëy rëy moom ngay rëy na. dañoo sa tontu rëy. waaye ñeneen ñi ñëpp nañ bokk yéene. yéen naa xoor. yéen naa xoor. weeru koor yi. weeru yi. li ko dalee guddi tey jii. guddi tey jii. guddi korige. ba ca guddi korige. ngir topp ndigalal yàlla rek. ngir topp ndigalal yàlla ku gëm yàlla. ngir gëm yàlla. ak lu jëm lam cëdale ak nit jot la yàlla cëdale la ci yàlla dële la ci yàlla dële loolu moo la tax di woor mu ne ko xoor weeru koor ngir jëm yàlla ngir jëm yàlla ak jëm ab dëxalam ak it nga jëm dëxalam yàlla

am na beneen riwaaya bu wax ne ak la cay si it. kon nag muy lépp far. kon nag muy lépp far. kon yàlla baaxal na la lu njëkk nit mën na koo xamee ci koor. te te jaam bu nekk. amul biir jaamu xamul dara. Lambiyaa wa mursaliina. ak yonent yi. ak wali yi. ak saalihiina yi. ñoom ñëpp maam yàlla la ñuy ñaan. ndax dëgg-dëgg xaq yàlla kenn jàmm mënu koo jox. loo fab lu fab lu it. yàlla daf lay gaal rek. xabaar yi ñu xalaatira. mun a gis nag xabaar yi ñooñu xalaatira. ci njëlbeenu taarix ba léegi. ci njëlbeenu taarix ba léegi. kuñ gis ci taarix yooyu. kuñ gis ci taarix yooyu. laaj ko luy mbiram. laaj ko luy mbiram. yàlla baxal na ko. loolu rek lay tontu. mu ne dëgg gu ci daal. ku wax ne amul luñ ko baal. ku wax ne man xaw ma luñ ko baal. ku ci nekk bu la laajee yàlla baal na ma lool ngay sant. kon nag lépp luy mayam baam yàlla. ku nekk war nga caa farlal sa bopp. te li mayam baam yàlla bari na lool. kon nag baal yàlla it yaakaar nañ ne dana bari. maa ngi wax ci yëf seen sama bor na lool moo tax bari na. baal bi lay wax ne yëpp ci yëpp bari nañ lool. waaye na lool. seen sabab bari na moo tax mu bari. seen sabab bari na moo tax mu bari. sabab yi wërsëg bari na jiwaat. sabab yi wërsëg bari na ci àddina. ñu def baamu wërsëg moo def ba xamee ca wërsëg te doon def na neneen xamee ca moo nit wërsëg looloo tax wërsëg waa ñu ne dañ su fekkoon benn sabab rek la am du bëree ni mu bëree su fekkoon ne benn sabab rek la xam kon wërsëg du bëree ni mu bëree yooyu itam ay sababam bëri na lool yooyu itam ay sababam bëri na lool ku dee nii ku dee nii te borom deexee moom keneen. gis sabati dee yi bare looloo tax dee hit ne gàññi. mbaam yàlla hit ay sababam bari na lool moo tax mu yaakaar ne dana bari. Cerno bàyyi na léegi ñu ngi ci weeru koor secteur bu defee bu defee ñaar fukki minutes. mu ne gerte bi tolloo bi ci secteur bu defee ñaar fukki minutes. dana soppeeku it nag fii ci fan. fajar bi ñu ngi xaw ci fukki heure ak fukki minutes. fajar bi léegi ñu ngi xaw ci six heures ak fukki minutes. toujours juróomi minute. kuy xodd mën ngaa xodd ba six heures bu tegal juróomi minute. ku xamul montoor it fan nay lekk ginnaaw nga dégg ci salaatu. boo déggee nodd gi nag jàppul. Cerno Jallo a nodd du tere kenn nag waaye bu Baye Abdou Salam noddee kenn solo si ko nag yal nañu yàlla seen ñun ñëpp di lim ba tey lim borom yaa rabbi yal na wattu weeru koor yi ci wattu ñu ñu itam ci weeru koor bi. ñu itam yal nañu yàlla wattu ci weeru koor bi. boole ñu ci ñu goreel ci weeru koor. boole ñu ci ñu goreel ci weeru koor. waxtu bi si la waxtu bi si la. kon boo xoolee. dañ leen di gis mandargaay ndimbal. ñun yéen a yaxam. ci fekkee yéen a ñoom ci seen biir. mooy ndigalal ki nga xam ne moo di seen njiit muy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. wute ay bëgg-bëgg. ngeen wute it ay bëgg-bëgg. ñii bëgg àddina ñii bëgg àllaaxira. ñii bëgg àddina ñii bëgg àllaaxira. yàlla wax na ne loolu taxoon ñu dàq saa yu ci ut. yàlla wax na ne loolu moo taxoon ñu dàq saa ba ya ci ut. ba ca tey jii jot loolu rek la tax na dina baax. kon waroo xam ne nekk benn. kon waroo xam ne nekk benn. jàkkaarloog noon bi. bi. ci biti. ñu ne noon ñu ko cee ci biir di xeexal bi nga xam ne buñ tëral kenn waru koo bi nga xam ne lépp lu mu tëral. kenn waru ko mooy. saa yu nii mooy ndigalam rek yàq ko daal di ñëw. loolu moo tax ñu dàq ñu képp ku ñu war a dàqee. yàlla na ko yéen a yéen a ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. yéen ko ci Makka. yéen ko ci Makka. yoo xam ne ñoo di ay mbokkam. waaye di ay mbokkam. dañoo toll ñun gisee cëppir ñu. duñ ko topp. xam nga gën ñu ko topp. te sax luñ gisee. danañ ko xalaat moom ma tudd moo mboolem luñ loolu moo doon seen bëgg-bëgg ñoom. loolu yéen a. loolu yéen a. yàllaay te may jabar muy xadi jëtu. yàllaay te may jabar muy xadi jëtu. makka yëpp moo ci ëpp alal. makka yëpp moo ci ëpp alal. te ñëpp soxla nañ ko.